tàmbaliwoon nañ ghazwatu mu'ta wala sariyatu mu'ta taamoon ci juróom-ñetteelu at mi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañu fan la féete mu nekk bi ardi Shaam Mu'ta Shaam la ne frontière wa entre soriwul baytul maqdis di Jérusalem gisoon nañu ban at la am waxoon nañ ci jumaadal athaniya comme ni nga xam ne noonu la ko ñoom imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhim daldi waxe gisoon nañ tamit lu ko waral selon imaam waaqidi ak imaam ibn Sa'd ci seen riwaaya këne ndaw yonent bi aleyhi salaatu bi nga xam ne moom la biil Shurahbil di woon rey al-Ghassani loolu moo waral li nga xam ne mooy xare bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yónni benn armée ci ñoo ñële nga xam ne ñoo faat ki mu yónni woon te loolu même yéeféer yi sax doonuñ ko woon def c'était la première ñu rey ci ñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon yónni doon leen jox lettre am yoo yële gisoon nañu kene tànnoon na ñi nga xam ne ñoo jiite muy Seydina Zayd ibn Haarisa mu ne fa in usiba Zaydun fa Ja'farun ala an-naas bu ñu faatee seydina zayd seydina jaafar mooy nekk ci kaw nit ñi mooy moo leen di jiite wa in usiba jaafarun fa abdullahi bnu rawaxa ala ne seydina abdullah bnu rawaxa radiyallahu anil jamii mooy jiite nit ñi gisoon nañu ci rimaay riwaaye imaam al-Waaqidi këni daleen a tàggat dafa tàggatook ñoom gunge leen ba ca saniyatul wadaa daldi leen fay dénk ay kàddu yu am solo dénk leen ñu ragal yàlla dénk leen ñu ragal yàlla tamit ci ñi nga xam ne ñoom lañu àndal seen mbokk jullit ñi te ñu xare ci yoonu yàlla am na ci beneen riwaaya bu imaam ibni Umar di Muhammad ibn Umar ibn Waaqidin al-Waaqidiyu raxmatullaahi alayhi beneen riwaaya boo xam ne dana yonent bi alayhi salaatu salaam bokk na ci lim leen dénk keroog mu ne leen wa idaa laqiitum aduwakum min al mushrikiin fad'uuhum ilaa ixdaa thalath fa ayyatuhunna maa ajaabuukum ilayha faqbaluu minhum wa kuffuu canhum al-adaa thumma ad'uuhum ilaa at-taxawuli min daarihim ilaa aaxiri maa qaal ndax imaam ibn uh, uh, al-Waaqidi daf ci solo riwaaya yu bari ñun benn bi lañ jëloon am na ci beneen bi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam tegoon na ci ne bu ngeen dajeek seen noon yi foofu foofale ca Mu'ta malgré li ñu def rey sama ndaw ci kaw bu dee ne looloo waraloon ndax sanad bi dafa da'if moo tax xare bi am mu ne nag leen woo ci benn ci ñetti mbir yi ngeen xool ban ci yooyu lañ leen di nangul buñ leen ci nangul ngeen d'accord ak loolu mooy ngeen d'accord ci loolu ñu nangul te ngeen nangul leen loolu le te bu leen leen laal te bu leen xareek ñoom bu dee nangu nañ benn ci ñett yi mu ne bi ci njëkkoon mooy kon at-tahawwul min daarihim ila daaril muhaajiriin fa wu axbaruhum fa in fa axbiruuhum anna lahum maa lilmuhaajiriin wa alayhim maa ala almuhaajiriin premier point bi ñu leen di woo waxoon ko kon jaysh boo bële selon imaam al raxmatullah aley mu ne leen bu ngeen dajeek ñoom na leen woo ñu ngir ñu gàddaay ci ñëw fekk ci ma Medina gi at taxawulu ñu daldi bàyyeekoo min ca seen kër yi ila daaril muhajirin ñoom ñooñu nga xam ne ñoom ñoo nekk foofule entre pays arabe yi ak Sham te Shurahbil al-Ghassani kii woon ko gisoon nañ buur bi nekk foofu Busra moo doon al-Harith ibn Abi Shimr mook Shurahbil mi ibn Abi Shimr al-Ghassani Shurahbil ay bokk lañ léegi mu ne leen kon nangeen leen jëkkawoo ci loolu mooy ñu ñëw gàddaay si ci man te ngeen yëgal leen ne bu dee nangu nañ loolu mooy première proposition bi ngeen xabaar leen yëgal leen que ñoom am nañu ci àq am nañu ay droit comme ni muhaajiruun sama muhaajiruun yi jóge Màkka ñëw Medina am radiyallahu anhum ñoo bokk même droit ñoo bokk même ay opportunité fii ci la terre d'islam mu ne léegi bu dee dañoo bañ da wa alayhim ma ala al waaye ku wax droit wax devoir li war muhajiruna yi ci ay devoir nag moo leen di war mooy am réew mënula dëkk rekk ci ay ay ay ay droit kese ku nekk di réclamer mais droit mais droits te moom amul lenn lu muy apporter réew mi loolu lépp réew du doxe noonu nit ñi dañoo war a nekk ñoo xam ne ñu responsable lañuy doon ku am ay droits it na la leer ne am ngay droit am nga ay devoir mooy man mën naa taxaw laaj ne lii sama àq la nguur gi protéger samay bien samay am-am sàmm ko sàmm ma man sama sécurité loolu noonu dafa war ci nguur gi sama droit la sama àq la boo xam ne bu ñu ko deful ma jënd sama kër defar ko jël samay créer sama entreprise ne ci ñu ñëw dal di koy saccager bu boobaa nguur gi fayit am na am na kay am na ndax mooy sécurité ana où la police ash ana la police ana ñooñu nga xam ne ñoo waroon a aar nit ñi waaye bu dee ne dañoo nekk tamit ñoo xam ne dañoo nekk cim réew am ñoo xam ne dañ fay doxal lu dul noonu naka loolu laka na lu dul noonu di fa semer l'insécurité moo xam ci arrêt ci gaar yi wala ci quartier bi yenn heure yi bu bu bu timis jotee kenn ñemeetule génn ñu bàyyi saalika yi sonluki di taxawaalu ci mbedd yi di agresser nit ñi ba kenn manu la nekk ci jàmm bu boobaa bu ma neexee waa quartier boobu bu leen neexee ñu laaj seeni droit mooy droit à la sécurité waaw mooy nguur gi moo war a loolu moo war a déployer les moyens faut pour assurer la sécurité de tous les citoyens léegi lool say droit la bu la neexee nga kaas ko waaye tamit ci kanam ci ci wet gi nag dafa am ay devoir mooy ne yow daa am yoo xam ne tamit dalaa war daf laa war mooy ne mooy réewum lislaam lañuy wax nag xam nga yi lii moom réew yépp a ko bokk moo xam réewum jullit la du réewum jullit ñoo ci yem ci droit à la sécurité droit à la sécurité loolu nga ne ma yow lii fan lañ ko def ci l'islam yow da ngay jekk rek di comparer ak ñii di jël fii di ma ne la déglul Seydina Omar ibn ak waa ahlu bi bi mooy ñi nga xam ne ay citoyens non musulmans lañu nekk ci territoire musulman mais yim naan ñoom ñooy res seen seen seen kaaraange bu dee ne ñooñ la ñuy resal seen kaaraange seen di leen di leen di leen di leen aar di leen protéger lan ngay xalaat ci jullit yi kon mooy est-ce que day tekki nag jullit ñi kenn du leen protéger mais ala baabi awla wa aha à force yu te yonent ma lay saab loolu la ma sa doxal loolu la ma sa doxal gis nañ Seydina Umar ibn al-Khattab ni mu ci tabaxawee doon def ay ronde parce que xam na ni fii nii lii moom la war en tant que ku jiite réew mi sécurité di xool nit ñi ndax ñu ci sécurité moom la war yonent bi alayhi salaatu salaam loolu doxal ba nga xamante ne ñoom mu Muhayyisa ak frère am da dañoo demoon fële ca Xaybar ñu daal di fay ray kenn mooy juif yi daal di ray rey rey ko yonent bi alayhi loolu insécurité boobu ta foofu Xaybar dafa newoon sous la tutelle de l'islam comme niñ gisoon ghazwatu Xaybar alayhi salaatu wassalaam dafa jóg ngir régler loolu ndax xam ne la loolu ci responsabilité ki jiite réew mi voilà léegi nag loolu mooy devoir yi mooy droit droit yi léegi mu des ay devoir nag mooy nit ki bu dee ci lislaam bu amee kii azaka kooku day joxe par force amul ay non non non azaka ji danga koy joxe non mu neex la mu naqari moo tax suñu boroom ne xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun la mu ne ko xuz waxu ko demande nee leen nañ ko génne non dane yonent bi aleyhi salaam te ñi fi taxawal yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy bu doon pays l'islam la réewum l'islam la ña jiite ñoo ko fa taxawal ci loolu mooy ne ci bi ñuy former gouvernement dafa am ministère boo xam ne moom bu ministère yépp doon ñàkk day am mooy ministère bi nga xam ne mooy chargé wu affaire zakat loolu moom fokk mu am bu dulam ministère yi mu nekk loo xam ne secrétariat d'état xaw ma nu mu tudd ñu ngeen koy woowe ñoo xam ne ñooy chargé wu ci la collecte le des lan des impôts mais en islam mooy lan mooy azaka ak li jëm ci wàllu awqaaf yi waqf nga xam ne nit ki day jël alalam ne man sama alal lii lii maa ko def euh, waqfan lillah waaw moo xam bu ma génnee àddina alal jii nii mais mu bañ a nekk loo xam ne day ëpp bu dee ku génn kuy waaj a génn koo xam ne bi mu génnee àddina après la wax lay def affaire bi waqf lool la ay œuvre de bienfaisance nga jël sa alal une partie ni lii foofu laa ko foofu laa koy bëgg ñu defal moo loolu dafa war a am ministère boo xam ne mooy chargé wu ci yooyu mooy asaka dañ koy jël par force loolu loolu moom ci droit loolu loolu devoir la ci koo xam ne man na ko koo xam ne àgg na ci sëy boo xam ne imposable la te asaka c'est pas une aumône du aumône non du aumône du aumône aumône affaire sarax ay affaire sarax toog yu non pas aumône légale affaire bi c'est une c'est un impôt waaw impôt la boo xamante ni nii sur le bien qui frappe le bien de celui qui est atteint le seuil imposable en islam catégorique et obligatoire loolu c'est par force kon affaire bi loolu la kon mooy devoir ak droit <laughs> bu boobaa nag amul no man damaa nay moo tax duma ko génne par force danga koy joxe kon mu ne leen bu ñu nangoo ci jóge fi ñu seen seen village yooyu daal di ñëw fii ci Medinatul Munawwara ñook ñi ñu fi fekk ñooy bokk même les mêmes droits ak les mêmes devoirs mu ne fa in abaw an yataxawalu minha fa axbiruhum annahum yakunuuna ka aaraabin muslimiin yajri calayhim xukmullah alladi yajri cala almuminin wala yakunu lahum fi lganima walfay'i shay'un illa an yujaahiduu maca almuslimiin fa inhum abaw fasalhum aljizya deuxième proposition ba léegi ci riwaaya imaam al-Waaqidi muy beneen bu bokkul ak bi ñu gisoon bii weesu euh, mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen deuxième proposition buñ d'accordul ci boobu mooy nga yëgal leen ne kon ñoom dañuy mën nañu rester garaawul mën nañu rester ci seen village yooyu waaye yëgal leen ne dañuy mel ni araab yi nga xam ne ñoo wër ñoo wër réew Medinatul Munawwara mooy kaw-kaw yi nga xam ne gëmuñu village kaw-kaw yi nga xam ne ñoo wër Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam te gëmuñu ñoom ak ñoom ñoo yem statut yajri alayhim hukmullah àtteb yàlla nag moo fay dox mooy la loi mooy dox ci seen kaw kom ni muy doxe ci ak ci kaw-kaw yi wër Medina waaw léegi euh, léegi nu mu fay demee mu ne mooy àtte bi yàlla mooy la mooy la loi islamique moo fay dox muy sharia wala yakunu lahu min al fil ghanimati wal fay shay sauf que nag nañu xam ne bu boobaa nag bu ñu demee guerre mooy ghanima añu am butin de guerre wala fay loo xam dañu dem xeex amul buur yàlla jox ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam xare yi ñi mu yónni na leen leer na ñoom duñu ci am dara lu dul ñu xare ànd ak jullit ñi mu ne buñ bañee proposition bii nag nga laaj leen li ngeen ngeen laaj leen aljizya mooy ñuy joxe impôt de capitation voilà mooy impôt boo xam ne dañ koy joxe bu boobaay buñ ko joxee jullit ñooy assurer seen sécurité ñooy assurer que beneenum seeni noon di dal seen kaw ak seeni bien mu ne nag fa in faalu faqbalu minhum wa kuffu anhum buñ d'accordee joxe jizya d'accorduñ ci dëyu njëkk yi mais d'accord nañ joxe jizya muy impôt de capitation bi ab l'impôt la ah boo xam ne dañuy soumettre ci li nga xam ne mooy dañuy nangu réewum jullit mi jiite leen mu ne buñ dàkkooree ci lool ngeen nangul leen lool wa kufu anhum te ngeen feggal leen seeni loxo bu leen leen laal fa in abaw nag buñ bañee ñetti yi yépp fasta'inu billahi alayhim wa qaatiluhum mu ne leen nag bu dee ne dañoo bañ yi yépp fasta'inu billah sàkku leen dimbal ci buur yàlla ci seen kaw ñoom noon yoo yële wa qaatiluhum ngeen xarit ñoom voilà dem na ba ci biir ne leen nag wa wa in xaasartum ahla xisnin aw madinatin fa araaduukum an tajcaluu lahum dimmata allahi wa dimmata rasulihi sallallahu alayhi wa sallam falaa tajcaluu lahum dimmata allah wala dimmata rasulih walakin ijcaluu lahum dimmatakum wa dimmata aabaa'ikum fa in fa innakum in tuxfiruu dimamakum wa dhimama asxaabikum ahwanu min an tuxfiru dhimmata wa dhimmata rasulihi sallallahu wa sallam nee mu tegal leen ci nee nag bu ngeen demee nag ba assiéger leen benn ci seen citadelle yooyu ngeen assiéger ci benn wala benn dëkk benn ci village yoo yële ñoom ñu ne leen dañoo bëgg ngeen jox ñu li nga xam ne mooy garantie ngeen jox ñu ñu nekk zimma zimmatallah mooy goo xam ne dañuy prendre Dieu en témoin ak yonentam yu saar-saar ne ñoom ci seen loolu noonu ci lañ leen di garantie mu ne déedéet bu boobaa bu leen leen ko def bu leen def loolu ngeen def yéen seen bosu bopp mooy yéen na ko chargé wu ci loolu ne yéen seen garanti bopp lay doon yéen leen di jox li nga xam ne la zimma mooy ab accord boo xam ne dama koy jox mu nekk genre gage pour ne la duma la def dara ak yu mel noonu mu ne lool nag bu yu mel noonu bu bu amee nangeen wax yéen seen bos mais bu leen wax yàlla ak bu yole yàlla ak yonent bi alayhi salaam ndax bu ngeen demee ba respecté wu ngeen ngeen ñàkk a respecté yéen seen seen garantie yi ngeen joxe seen accord yi ngeen joxe moo gën a woyof ngeen joxe bu yàlla ba pare ngeen dem sa bi ba biir nit ñii daal accord bi dañ ñoo nax ngeen dugg ko wala boog ngeen gise ko nene bugg koo xotti mu ne bu boobaa nag ngeen ngeen yàq ngeen ngeen defeer seen garantie moo gën a yomb ngeen di moo gën a woyof ngeen di dindi bi nga xam ne mooy boo xam ne buur yàlla subhaanahu wa taala moom ak yonentaam alayhi salaatu wassalaam kon loolu mooy imaam ibn imaam Muhammad ibn Umar ibn Waaqidin al loolu la waxoon léegi nag dañ ne woon dañuy dellu ci riwaay imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi eh, moom ñu ngi bàyyi woon imaam ibn Isxaaq boo fàttale ko bim ne summa xaraja al qawmu ano ah àgguñoon foofu àgguñoon foofu ñu ngi àggoon fa tajahaza nnaas voilà mu ne fa tajahaza nnaasu summa tahayya'u lil xuruj wa hum thalathatu alaaf falamma xadara xurujuhum wadda'a nnaasu umara'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa sallamu alayhim mu ne bi nga xamante ne nii ci lañ yonent mi aleyhi salaatu salaam dal di tànn ñi war a jiite faut pas ngay jaawale ñaar riwaay yi mooy génnal ci esprit riwaay imaam al-Waaqidi yi biñ jeexale woon bii passé te ñu reprendre ci tuuti nii mooy dellul ci li imaam Ibn Isxaaq doon wax moom waxul moom dina ñëw ci côté tàggatoo bi mais bokkul ak imaam Ibn imaam al-Waaqidi li mu wax imaam Ibn Isxaaq kon mu ne bi nga xam ne ci la génn ci la jote ñu war a génn ginnaaw bi alayhi salaatu salaam tànnee ji leen di jiite ñu nekk nee na ñu nekk trente mille waaw ñu nekk nit ñi waajal préparé wu ñu nekk trente non maanaam trente mille trois mille salaasatu alaaf trois mille salaasatu mooy ñett alaaf mooy jàmmoo alf alf mooy mille mu ne waddaa annaasu umara rasulillah nit ñi nag mooy ña fa des ña nga xam ne duñ participer ci guerre gi Medina aleyhimu salaatu ala saakini afdalu salaatu wassalaam ñuy tàggatoog ñi war a dem ci xare bi di leen nuyu mu ne fa lamma wuddi abdullah ibnu rawaxa wut wuddi abaka bi nga xam ne ci lañuy tàggatoo mooy da gis seen bi ni mooy imaginer ku ñëw nga ndokkeel ngeen kii akolaatante waaw nga tàpp ko mu kii nga nga wax ko quelques mots pour ci li muy dem yàlla nañ fa jóge noo dem nekk ñoo xam ne dellu nekk ghanimin ñu am ngañaay am fa am ngañaay ci seen kaw yi noonu ba pare jële fa am màng nee nag bi nit ñi Euh, tàggatoog nit ñi di leen kii ak ñi war a xare ji ba agsi ci Abdallah ibn Rawaha mu ne moom bakaa muy jooy fa qaalu nit ñi ne ko mais maa yubkiika ya ibn Rawaha mu ne ko ah yow ibn Rawaha moom lu la jooyloo ana lan moo tax ngay jooy fa qaala mu ne amaa wallahi maa bi xubbu dunya wala bi ko walakinni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u aayatan min kitaabillah yadkuru fiha an-naar ila axiri ma qaal mu ne ñu ne ko waayewu ibnu rawax abdallah waa lu lay jooyloo mu ne maa ngi wat ci yàlla ne du bëgg àddina moo tax may jooy waaye du tamit sabaaba mooy amuk ñeewante ci yéen ak tooy pour yéen que ah, mooy nostalgie bi nit ñi bi nit ki am buy kite koo xam ne ku ku mu sopp la mu leer na ko mu ngi dem te fii mooy xam nga yow bu dee ne ki nga xam ne voyage kese lay dem mu leer na ne en tout cas yow fa jëm amul risque du dellu si waat boobu traversé bu dee ne ñooñu noonu nga dem di gunge kenn ci sa benn mbokk bu la jege ci gaar bi mu touché la lool wala aéroport wala yooyu wala comme nit kuy kuy ku gunge soxnaam muy voyage yi wala yu mel noonu mooy nim lay dale te loolu mooy koo xam ne leen nga naan ko waaw na nga woote boo àggee yu mel noonu xam nga kooku moom yow xalaatoo ci ne bu demee du ñëwaat à bientôt ay yu mel noonu mais xalaatal bii nag moom mooy boo xam ne tàggatoo boo xam ne sag ñëwaat fi wóoru na non sax ñëwaat fi probabilité bu rëy la sax yow te doo ñëwaat ne doo ñëwaat ne fa nga jëm du fu ñuy sànnante ay ñegenaay ki fleur de non di sànnante ay ay warda ki rayaaxin déedéet kenn sànnante wu fa ay fleur ki ñegenaay foofu moom ay xeej ak flèche lañuy sànnante di dóorantey jaasi di bocci li nga xam ne mooy ay dabboos di jamante looloo fa am de fas yi rëppatal li dal ci kaw nit ñi gëléem yi jaasi yi cor jaasi yi nga dégg ah, wa tasma'u ah, sawta suyuufi tax yaxtubu ala mana ala riqaabi annaas nga dégg baatu jaasi yi di di di di di xutba ci ci doqi gaay yi looloo faama ah. waaw léegi nag nit ñi foog ne kon looloo tax muy jooy mu ne leen maa ngi wàcc yàlla ko ne jooyu ma ndax bëgg àddina waaye jooyu ma tamit parce que maa ngi leen maa ngi tàqale koog loolu touché ma du loolu de waaye li am ba des dama dégg yonent bi aleyhi salaam di jàng benn aaya boo xam ne ci téereb yàlla bi azza wa jalla di suñu boroom di fa tudd safara naan wa in ba'da a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim wa in minkum illaa waariduhaa kaana ala rabbika xatman maqdiya suuratu maryam aaya 71 mu ne looloo ma jooyloo fa lastu adri kayfa lii bi sadar ba'da al-wuruud nee na man li ma jooyloo mooy aaya bu ma dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko jàng boo xam ne mu ngi ci alquran mu ci mushaf bi waaw suñu boroom di fa tudd mbiru safara naan wa in amul kenn amul kenn ci yéen nit ñi nit ñi yépp ah, tout non lii moom tout la exception amu ci wa in amul kenn ci yéen illaa waariduhaa lu dul na dina jaar safara dina ko jéggi de xam nga mu ne war a dab fenn mooy dugg na fa wala jaar na fa mooy li alxuraan ne day teg kii bi xaw la da koy def ci jahannam gaay di romb wa in minkum illaa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya mooy foofu la naan wa nunajji alladina taqaw wa nadaru zaalimiina fiha jisiya mu ne bu tegee siraat mooy bu tegee siraat ci kaw jahannama nga xam ne pont la boo xam ne ni mu sewe te mën a yëngatu nit ki moom balaa dem àjjana foog ngeen foog ku jaar ku war a dem safara fa ngay jaar yonent bi ko ci xadiis xadiis yi waaw mu kenn ku yéen koo xam ne dina jaar foofu waaw mu ne kaana ala rabbika xatman maqdiya lii nag kene ñi ku kenn ku nekk dina fa moo tax képp ku taxaw ne la yow garaawul defal lu la neex yow l'essentiel soit moo taalibe wala del dégg man li ma lay wax defal lu la neex del xool daal man li may samay bëgg-bëgg nga ci ne yi may tere nga koy ba mais dara seraat doo ko gis kooku wax lu lu am kooku waxu la lu am wa in amul kenn ci yéen la borom bi wax illaa waariduha lulul ne dina fa jaar léegi kay lenn am na lañ fay jaare moo bokkul ndax yonent bi alayhi am na koo xam ne bu fay jaar c'est comme benn melax voilà man na la wax ne yow siraat man nga fa jaar te ko yëg loolu dëgg la doo yëg ne traversé nga ko doo fa jaar moom moo amut xam nga nit euh, mu ngi mel ni koo xam ne avion la jël jóge Nice war a jàll beneen partie muy dem eh, Tunisie mais avion bi non muusa ko mucc dina jaar Méditerranée bi mais nga ne ko yow léegi doo fa jaar mooy danga koo nar wax lu amul wala mu def détour boo xamante ni nii mais bu dee ne yoon bii rek am mooy ndox mii rek la war a jaar nga ne ko doo fi jaar loolu mooy yow nar waxoo ko dëgg man nga ko wax nag man nga fi jaar te doo yëg ne yaa ngi koy jaar jaar nga fa loolu dëgg la am na ñoo xam ne yonent ma lay saa nee na comme melax comme kii lañuy doon comme éclair lañu fay jaare di wax di wax ñoo xam ne comme ku yéeg fas di daw comme ni fas di kii wéeg am ñoo xam ne moom lañuy nekk ci kaw siraat di di di dëkkat di dukkat seen lu leer seenu leer matut moo tax suñu boroom di wax ci saar bële tabaaraka la rabbana atmim lana nuurana waghfir lana mooy ñaan googale yal na nga ñu mat mottalil suñu leer mu ne am na ñoo xam ne ndax fekk nooy leere nañ koy jàlle te leer goog leeru imaan la de du leeru ampoule boo yor de wala benn flambeau boo yor déedéet wala boo xam ne ab électricité lampe torche booy def sa sa sa front bi déedéet du ampoule du dara leeru ngëm yàlla la moo lay niital ngay mën a jàll mu ne am na ñoo xam ne ñoom seen bos dafa feebal a feebal seen ngëm yàlla dafa faible feebal ba ni ñuy jàlle day day xuy kamaj liñ naan mooy li lampe bu bu bu batterie faible di def xuy kamaj xuy ba gars yi foog ne mën naa dem mu ne kamaj affaire bi fay mu taxaw bu tàkkaatee mu tegaat beneen paa bu kiiwee mu fay am na ñoo xam ne foofu lañuy ñuy wadd wa nadaru zaalimiina ñu daldi bóof ci biir safara ndax ku wadd safara moo la tiim mu ne nag man nag aaya boobu suñu boroom ne wa in minkum amul kenn ku yéen illaa waariduhaa lu ne dina fa jaar kaana rabbika te lii nii du ay dafa nekk loo xam ne suñu borom bi dara waral bi bi dara warul tus waru ko dara moom malgré ça moo ne man maa gàlloo lii kene lii xat man du jaas par force lay am maqdiyan lu ma natt la lu ma dogal ne lii day am waaw lu ma dogal la lii moom nit xanaa kay nga bañ a doon nit ak jinne mais boo ko xasee doon moom si fini di nga fa jaar yow kay ñaanal yàlla bu ma fay jaar ma bañ a yëg ne sax jaar naa fa waaw léegi mu ne nag loolu aaya boobu ma dégg yeneen ci ma lay sarsam di doon jàng ci alquran loolu man moo ma jooyloo man ibn rawah mu ne nag teg ci mu ne fa lastu adri kayfa li bi sadar ba'da al mu ne man nag dama xamul comme que suñu boroom lii la wax ah man xawma man bu ma bu ma fa jaaree sama dellu moom nan lay deme nan laa fay jóge ndax dugg safara bi xam nga aaya bii boo demee ci mu mufassiru nay am na ay wuute am na ay wax mais li gën a dëgër mooy ne dugg bi du ne waa ji day dem ba ca biir dugg fa bu ko defee léegi suñu boroom comme comme julli la mu defal ko comme yaa naaru kuni bardan wa salaaman mais mooy da mooy mbir mi dafa traversé li nga xam ne mooy euh, safara foo jaar dañ fa jaar pour dem àjjana mu ne moom xamul bu waa lool bu fa jaaree moom nan lay delloo waaw ginnaaw boo xamante ne surtout bu dee moo tax ndax tamit affaire bopp euh, wax jooju xam nga dafa yenu maanaa tamit mooy du loo xam ne mooy ñi ne dafay dugg génnaat sauf ko bu dee julli la bu duggee du ko yëg loolu am na ñu koy wax ci mufassiruna yi te wax jooju moom la kiiwu Abdallah ibn Rawaha bi compréhension loolu lay gën a niru mu ne man nag xawma adri kayfa lii bi sadar xawma nan laay delloo bandal wurut bu ma faxasee dugg foofale safara googale mooy dugge fa dugg génnaat est-ce que damay dugg génnaat nu mu gën a gaawe mooy traversé ko walla boog dama naan fa këlëb loolu laa xamul fa qaala almuslimuuna jullit ñi ne ko nag saxibakumullah wa dafa ankum wa dafa'a ankum wa raddakum ilayna saalixiin jullit ñi mooy ñi ko doon ñi leen doon ndokkeel ne leen saxibakumullah yal na buur yàlla ànd ak yéen ci seen lépp wa dafa'a ankum xam nga saxibakumullah ñaan la goo xam ne ñaanu yiw la mooy yal na buur yàlla ànd ak yéen di leen sotti la giiw di leen xoole bëtu yërmande saa su ne mais kanta saxibakumullah mooy loolu ñu ñaanal la ko du mooy bu de lii ak ñaan la sinon que yàlla ànd ak yow lool moom ñu ñaanal la ko ñu ñàkk ñaanal la ko moo yem sauf que boo déggee arab naan la saxibakumullah wala saxibakallah fu la ko waxe foofu noonu dalay ñaanal yërmande buur yàlla veille ci say mbir voilà waraddakum ilayna teel na leen leen delloo ci ñun saalixiina ngeen nekk ñoo xam ne ñu mucc ngeen di doon ñu texe ngeen di doon ñu baax ngeen di doon ñu mucc léegi fa mu ne fa qaala abdullah ibn rawaxa mooy ñu ngi ci riwaaya imaam ibn isxaaq biñ la waxoon ah mooy bi mu woon xaddatani muhammad ibn ibn Zubayr an Urwa ibn Zubayr loolu lii lépp du mooy Seydina Urwa moo koy nettali mu ne xaddatani moom imaam ibn Isxaaq nettali na ma Muhammad ibn Jaafar di sama sëriñ di Muhammad di doomi Jaafar an Urwa ta mu jële ci Seydina Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ci càllale boobu lañ léegi mu ne Abdallah ibn Rawaha ne bi ko jullit ñi waxee loolu tontoo lool mu ne lakinnani asalu arraxmaana magfiratan wa darbatan daata fargin taqdifu zabada aw taanatan biyadey xarraana mujhizatan bi xarbatin tunfidu al-ahshaa wal-kabida xataa yuqaala idaa marru calaa jadasii arshadahu allahu min gaazin wa qad rashadaa kon seydina abdallah ibn rawaaxa bi ko nit ñi waxee lool mu ne laakinnanii musaddaw way bul fàtte ne moom bokkoon na ci euh, shu'ara rasulillah sallallahu alayhi wa bokkoon na ci ñi nga xam ne ñooy e, poète yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom ibnu rawaha al ansaari radiyallahu anhu mu ne lakinnani waaye man de asalu rahmaana maghfiratan maa ngi ñaan buur yàlla mi fees dell yërmande maghfiratan lool ci tegginu ñaan la bokk mooy li nga xool ci turu yàlla yi ali eh, azza wa boo xam ne da approprié li nga bëgg boo bëggee ouverture ci lenn nga ne yaa fattaax yàlla yow mi nga xam ne yaay alfattaax maa ngi lay ñaan lii may dugg de nga utal ma ci ak ubbeeku moo gën a approprié nga ne ko yaa yow mi nga xam ne euh, yaay yaay almuntaqim ah dama bëgg nga ubbee ma dëgg la moom nga woode ndax moo ne wa kii euh, qul id'u llaha aw id'u rahmaan woo leen allah wala arrahmaan ayyamma tadu bu ngeen ci woo rek ci yooyu falahul asmaul xusna moom moom tur yu sell yu yu yu jéggi dayo ci yu ëpp xel xelu mbindeef ci ci cellaay ci cellete loolu dëgg la waaye yonent mi aleyhi dañu jàngal li nga xam ne mooy tegginu ñaan ak saxaaba yi radiyallahu anhu moo tax mu ne lakinnani waaye man asalu rraxmaana magfiratan wa darbatan daata faragin taqdifu zabada mu ne waaye man maa ngi ñaan ki nga xam ne mooy arraxmaan di boroom di fees dell ak yërmande magfiratan ak jéggal mu jéggal ma wa darbatan maa ngi koy ñaanit dóor mu may ma dóor boo xam ne zaata far'in bu yaatu lay doon taqdifu az-zabada boo xamante ni buñ ma ko nee cor deret ji day sar-sari ci man xam nga ne ku yaakaaroon ne kii ragal deewa tax mooy non ndax li mu ñaan mooy shahaada mooy yërmande ngërëmu buur yàlla jéggal ma ak dóor boo xamante ne ni bu yaatu lay doon ci jaasi goo xam ne lañ mooy dóor sama deret gi car-car mu aw taanatin bu dulub dóor aw taanatin bi yaday xarnaana mujhizatan bi xarbatin tunfidu lahshaa walkabida mu ne walla ab jam koo xam ne xeej la may jam walla paaka bi yaday xarraana ci loxo yi ñaari loxo yi waajoo xam ne ku tàng mbàq la jàmbaar ju mer waaw tax xol bi fees ak mere ñu ñun jullit ñi mooy noonu dëgg laa bëgg dóor boobu wala jam boobu noonu mu jóge ci ku mel noonu boo xam ne nag moom day day day day gaaw ci mujj sax mooy day jekkali nit ki num gën a bi xarbatin ak benn xeej boo xam ne tunfidul ahsha awal kabida buñ ma ko jamee sama buddi yi lay lay lay xotti ci saase ak sama res wi loolu laay ñaan xatta yuqaalu ba ni nga xam ne loolu la ñuy waxe la nit kay robb ida marru ala jadasi bu ñu rombee sama néew waaw ba nit koo xamante ne dafa romb sama siñ ma denc ay at wala après buñ may door a denc saa bu fa rombee rek ne arshadahu llah waay yàlla na buur yàlla gindi waay boroom ni boroom boroom xabru bi waay waay waay boroom xabru bi yàlla na ko buur yàlla gindi waaye min ghazin koo xamante ne ab xare xare xare ji te yàlla kese tax waqad rajataata fekk ba mu may ñaanal lool fekk ne buur yàlla gindi na ma mooy jubal na ma boole na ma ci ñi nga xamante ne nii ñoom lay gindi dugal leen ci yërmandeem moom alay moom azza wa jal loolu la seyna abdullah ibn rawaha wax léegi imaam ibn Isaaq ne summa inna alqawma tahayya'u lil xuruj fa ataa abdullah ibn rawaxa rasulallahi sallallahu alayhi fa wadda'ahu mu ne nag bi nga xam ne ci la nit ñi dàggatoo ak mbooloo moomu léegi seydna abdullah ibn rawaxa daal di dem ci yonent bi alayhi salaam ngir une dernière fois tàggatoog moom léegi mais ni mu tàggatoowe ay veer la tàggatoowe mu ne fa thabbata allahu maa aataaka min xasanin tathbiita muusa wa nasran kalladi nusiru inni tafarrastu fiika alxayra naafilatan allahu ya'lamu anni thaabitulbasari anta rasuulu faman yuxram nawaafilahu walwajha minhu faqad azraa bihi alqadaru loolu la wax bi muy tàggatoog alayhi salaatu salaam mu ne ko anta mu ne ko fa thabbit allah fa thabbata allahu ma ataaka min xasanin ay yow yonent bi alayhi salaatu salaam yal na buur yàlla saxal lim la jox ci lu rafet ta baax ci mbaax muy risaala géeg nubuwa gi yal na ko buur yàlla gën a saxal ak lislaam tasbiita muusa comme ni mu saxale dëgëral ki nga xam ne mooy sayyiduna muusa ba mën a jàkk maarloo ak firaw nag ñamu mu àndaloon yàlla la buur yàlla gën a dëgëral yow alayhi salaatu salaam ci sa kanamu noon yi nga xam ne xeex sa diine ji nga fi indi ni mu taxawe woon dëgëral ki nga xam ne mooy sayyidina muusa ibn imran alaya nabiyina wa alayhi afdalu may la yal na la buur yàlla may ngañaay loo xam ne kalladi nusiru comme li nga xam ne noonu la may woon ngañaay seydna Muusa ak ña àndaloon alayhi salaatu wassalaam ci kaw seen noon ya di Firawna malgré ñoom ñi ñu yore woon pouvoir ci biti Firawna moos ak doole jam yoroon Seydina Muusa nga xam ne amul dara comme arme amul dara lu dul waxyu bi ak digali boroomam ak i tereem nuur yàlla malgré lool mu def mu gañe ki def loolu kay simple na mu mu mu mu mu jox ngañaay koo xam ne may na ko sax foo xam ne moo ko jiite même bu dee ne Qaysar mu ngi ci wet geeg ñoom Kisra wa ñi nga xam ne ñooy yeneen yéeféer yi kon yal la taxawal la ngañ mu ko maye woon ñoo ñële mu ne inni tafarrastu fiika alxayra naafinatan allahu ya'lamu anni thaabitul basari mu ne inni man ibnu rawaxa tafarrastu mooy gis naa am na vision fii ka ci yow yonent bi alayhi salaatu wa mooy seen naa gis naa ci yow ndax alfiraasa firaasa mooy loo xam ne nit ki genre intuition la boo xam ne buñ ko seetee day reyal comme benn affaire amagul mais nga yow buur yàlla ubbil la wuññil la ci rido yi mel da ko wuññil nga gis jamono ji nga koy waxe nag amagul waaw loolu bu jullit surtout fin wu jamono yeneen ci malay saa saam doon wax ñu moytu loolu ci boo xam ne bu way ngëm yàlla la mu ne man gis naa séentu naa fii ka ci yow alxayra yiiw naa fi la tan loo xam ne nag dafa nekk loo xam ne may la bu ma buur yàlla defal te du loo xam ne lu may bàkkoo la de lu ma buur yàlla defal la allahu buur yàlla te mi ma defal lool ya'lamu xam na ne anni man ibn rawaha saabitul basari ku ku sax ak vision la mooy bu ma gisee daanaka lu ma buur yàlla xaw a wan ni euh, moo xam ci gént la wala loo xam ne dama koo sé dama am intuition bi que nit nii lay demee buur yàlla day day def ne noonu lay demee mu ne ko anta rasuulu yow yaay ndaw yow yaay ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam faman yuxram nawaafilahu wal wajha minhu faqad azraa bihi alqadaru mu ne ko anta rasuulu yow yaay ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam yow la yàlla yónni faman yuxram nawaafilahu képp koo xamante ne nii buur yàlla xañ na la wala képp koo xam ne xañeef nañ ko say may waaw say may yow alayhi salaatu wassalaam yiwu kese ku ko buur yàlla xañ waaye tamit xañ ko lan sa xar kanam gi nga xool ko nga koy xoole bëtu yërmande alayhi salaatu wassalaam àddina bi yëpp bëtu yërmande la leen di xoole ci cosaan te loolu masula deñ mais nga ne mais lu tax muy xarak yéeféer yi ba mere ñenn ñi sax di ñaan yàlla seen kaw dañ naan ne bool ci bëtu yërmande la bokk ndax ñooñu lool rekk a leen di régler xam nga am saala aba jahlin kooku kooku il fallait ma nga jaar moom ci niqma ci punition ci noonu ci lay ci lay mën a xame te bu muy xam day fekk nag mu trop waaye ci noonu waaye sinon yeneen mi alei saatu salaam um umma bi ummatul daawa ak ummatul ijaaba ñoo ci mooy ñi nga xam ne buur yàlla mooy communauté bi ba mu ñëwee ba léegi ñépp ñi nga xam ne moo xam gëm nañ ko gëmuñu waaw ñi l'islam adressé wu moo xam arabe nga non arabe européen nga indonésien nga africain nga yow loo doon rek yonent mi aleyhi salaatu ci xeetam nga bokk moo xam gëm nga koom gëmoo ko loolu moo gën large mu am beneen bi muy umma bi nga xam ne ummatu da euh, ijaabu mooy ñi ko nangul muy jullit ñi ñépp nag bëtu yërmande la leen di xool sauf que jullit ñi dañu am bu spécial ndax ñoom dañ cee teg ba pare nangul seen borom moo tax nag mu ne bu mujj bi nag ku mu ko xañ mooy bi nga xam ne c'est exclusivement réservé à jullit ñi mu ne faman yuhram nawaafilahu képp koo xam ne dañ koo xañ nawaafilahu ay mayam moom alayhi salaam wal wajh ak xar kanamam gi minhu faqad azra kooku de wax dëgg yàlla moom faqad azra bihi al qadar waay waay e, e, dogal bi de mooy dogalu yàlla bi nga xam ne ngëneelam la moo koy jox ku ko neex waay waaye deñ deñ ci waa jooju waay jële waay mooy deñ talu na waaw faqad azra bihi al qadar mooy dogal liñ naan kii de mbaax nuyu na ko waaye fayu ko mooy ko kooku kii nag mooy ki nga li nga dégg ñu naan diwoo ñàkk chance lii nag mooy ñàkk chance dëgg dëgg dëgg laa ñàkk chance baax na ñàkk chance après lii amul lu ñu la wooweel ñàkk chance rek xamal ne bii ko gën a garaaw mooy yow yonent bi aleyhi salaatu wa salaam buur yàlla xañ la ay mayamaki ak xar kanamam gu leer goo gële ay way jële moo tax xam nga liñ la keroog ci affaire bi ñuy gis euh, masalaam mm, wat sikkim te nga xamante ne ña ko defoon moom xoolu leen walla iyaathu billaah déggoo li seyna abdullah abdurrahman anta rasulu faman yuhram nawaafilahu wal wajha minhu faqad al qadar yow nag bu dee ne jaay ay playboy te loolu sax du playboy iblis ay dugal sa bopp bi ne la pour être playboy xuuf taa barbe waaw xuuf ko di ci def euh, waaja tous les deux jours waaw comme ça toutes les filles et les euh, zone de yu yu nga xam ne ci VIP bi lañ bokk yow dinañ la considérer waaye nga mooy nga jël risque nag mooy ñooñu nga préférer ñoom mu leer na ne alayhi salaatu salaam moom bu fi newoon darul xool moom du la xool léegi nag yow ñu xañ la xar kanamu alayhi salaatu salaam ak ñu xañ la euh, euh, li playboy yi di wax ak waa VIP dégg yooyu ban moo la gënal Ah. le choix est entre tes de choisir voilà ku nekk nag tànne tànnal ku nekk na xool lu ko neex ci ñaar yooyu mu tànn ko imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi mu ne ginnaaw loolu mu ne summa xarajal qawmu ginnaaw loolu nag armée bi nag génn wa xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yushayyi'uhum yonent mi alayhi génn di leen ndokkeel di leen tàggatoo ak ñoom ngir di leen ndokkeel waaye di leen soññ ngir bu ko defee ñu mën a gën góor góorgóorlu fa nga xam ne moom lañ jëm ta fexe ba yi nga xamante ne mooy ay digalam yim leen jox yim leen jox ndax alayhi salaatu wa doonu loon yónni ay nit ñoon rek bàyyi leen noonu sudaa non non ayaxsabu insaanu an yutraka sudaa ndax nit ki daa foog ne dañ koy bàyyi noonu rek muy muy wëndal ah non non nit nit non <laughs> euh, gis nga euh, euh, lislaam xamul irresponsabilité mooy yooyu nit bu yàlla defee nga jiite leen wala mu def yow nga nga nekk seen kilifa danga war di toppatoo seeni mbir di leen dénk di leen conseiller même bu dee ci lu baax nga leen teg ndax loolu nit du ko masa dem ba ne ñu ne diw moom dépassé na fu ñu koy conseiller déedéet ak fu ñuy soxlaa xalaat ak ko man di doon yonent mi aleyhi salaatu salaam bi gën ñépp suñu boroom daf koo wax ngir mu defal ñu ko sunna loo xam ne tëralin na wa shawirhum fil amr ak ki mu doon mu ne yenent ma lay saar saam sa saxaaba yi dee leen consulter ci lenn ci mbir yi paa ci mbir yépp waaw bu dee ne moom lañuy wax loolu lan ngay xalaat keneen ñu naan waa ji soxlawul xalaatu kenn loolu nag ñu nañ naan la waa garaawul moom bu ko soxlawul soxlawul mais ñun dañuy topp sunna bi nga xam ne mooy sunnatallah bi mu tegal yonent bi aleyhi salaatu wa salaam boobu amul bu ko gën léegi yonent mi aleyhi génn di leen di leen di tàggatook ñoom nit ñi génn di dem mu génn mu ne xatta ida wan wansaraf ba ni nga xam ne ci la tàggatoo ak ñoom ba dem wane ginnaaw ñoom ñu continuer di dem mu ne qaala Abdullah ibn Rawaha sayna Abdullah ibn Rawaha wax ne moom moom moom moo doon lëgg rapport mu ne xalafa salaamu an amri'in wadda'tuhu fi naxli xayri mushayyi'in wa xaliili mu ne xalafa salaamu mu ñaanal yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko yal na la jàmm daldi wutu mooy yal nga nekk jàmm mooy wutu ñu ñun suñu ginnaaw ak moom mooy ne jàmm nekk ci moom alamri'in ci nit koo xamante ne ni wadda'tuhu muy aleyhi salaatu yal na jàmm nekk ci koo xamante ne man tàggatoo na moom léegi fi nax li ci tàndarma yi fi mu yem xayri mushayyan ku gën koo tàggatoowal yi xalili ko xarit voilà loolu la imaam ibn Isaaq wax léegi buñ ñëwee ci riwaaye léegi biñ génnee bi ñu génnee imaamu Ahmad bi ñu nettali loolu après mooy bi ñu génnee imaamu Ahmed ibn Hanbal raxmatullaahi aley daf ko solo moom naka noonu imaam at-Tirmidhi imaam at-Tirmidhi daal dina koy eh, eh, daal dina koy solo muy Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn sawrata at-Tirmidhi mooy xadis boo xam ne nag dafa fiihi da'f dafa da'if sanadam dafa da'if ndax imaam Ahmad dane xaddatanaa xaddatanaa Abdullah ibn Muhammad qaala xaddatanaa Abu Xaalid al-Ahmar an al-Hajjaaj an al-Hakam an Miqsam an ibn Abbaas radiyallahu ta'aala anhumaa wa ardaahumaa mooy lool la càllale bi lool la léegi euh, wax nañ la ne imaam at-Tirmidhi soloon na ko moom ci xadiisu abi Muawiya la jaaraan al léegi dama lay laaj déglul ma ko ci wolof dane xaddasanaa imaam na na dama lay laaj léegi ana lan moo tax xadiis bi war a war sanad bi càllale bi war a faible ci yow imaam ahmad dana xaddatanaa nettali nañu abdullahi ibn muhammad suñu sëriñ moo ñu nettali na abdullah di doomi ku ñuy wax muhammad qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu abu xaalidin al ahmar suñu sëriñ di abu xaalid al an al mu jële ci al xajaaj arto alxajaaj ibnu artata mais taa bu tëju ci arab du ñu ko liir aha ta moo na alxajaaj ibnu arta an alxakami mu jële ci alxakam an miqsamin mu jële ci miqsam an ibni abbas moom mu jële ci sëriñam di seydina abdallah ibni abbas radiyallahu anhuma léegi lan moo war a tax xadis bi daif mais hmm? pour pourtant am na càllale bu ñu fi gisul bu yàgg boo xam ne dañuy gis ci ci liñ jàngat yi ñuy jàngati ci ci lettres yi loo xam ne moo taxoon xadis boobu wérul koo xam ne ci càllale boobu mooy al-Hajjaj ibn moo tax imaam at-Tirmidhi bi mu ko soloo dafa ne xadis bi wérul daf ko dafa dafa ñàkk wéral xadis bi voilà ci kan ndax alxajjaaj premièrement ba pare mu ne moom imaam at-Tirmidhi mu ne Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj de dane amirul mu'minin fil hadith jar da laaj imaam Shu'ba euh, rahmatullahi dane lam yasma'i al-hakam an miqsam illa xamsata ahadith wa laysa hadha minha premier problème am mooy alxajjaaj ibn Arta moo tax ku mel imaam Eh, eh, alxaafiz ibn ibn kathir ci albidaaya mu ne wal xajjaaj ibn artaata fi riwaayatihi nazar mu ne beneen problème mooy alxajjaaj ibn artaata ndax moom daif la mu ne moom eh, kiiwam ci ay riwaayam am na problème am na lees ciy seet loolu waxoon nañ la waxin la pour wax ne lii nii dëgërul moom dëgërul mooy waxinu tu tegginu la bu boroom xam-xam yi wax fii xaw fii qawlihi nazar wala fii hada nazar am na lees ciy seet mooy pour wax ne lii nii dëgërul la léeg-léeg nag kenn def ko keneen ñëw ne wa fii nazarihi nazar <laughs> benn wax xam ne kii di li wax jar nañ ko se seetaat mooy mooy rek keneen ku ñëw ca gannaaw moom ne moom mi ne jooju moom la ñuy seetaat mooy moom moom waxam dëgërul <laughs> fii nazarihi nazar <laughs> yow ngeen baax ndeysaan kon alxakam déggawul ci miqsam waaw lu dul cinq xadis te xadis bii ni bokk ci kon gis nga ñaari problème ko boobu kon moo tax xadis bi wérul waaye imaam lan lay nettali xadis bi dane moom seydna abdullah ibn abbas radiallahu taala anhuma mu ne yeneen ci aleyhi dafa yónni dafa yebal ca mu'ta jiital seydna zayd ne buñ ko faatee jaafar buñ faatee jaafar seydna abdullah ibn rawaxa radiallahu an il jami mu ne fa taxallafa ibn rawaxa biñ demee ba ci yoon bi mooy bi ñuy génn noonu après seydna abdullah ibn rawaxa daal di lëpp fa jammaa ma annabi sallallahu alayhi wa mu jullee yonent mi alayhi salaatu salaam li nga xam ne mooy àjjuma mooy julli àjjuma comme tey vendredi lii ci kaw bu dee ne noonu la demee bi wérul dëppale ñun ñu nekk le 20 octobre octobre 2017 moom mooy jour bi tamit di génn ci kaw riwaay bi. këne bésu vendredi mu ne mu dëpp ci yoon bi après ngir julli ajjuma ak ñi nga xam ne mooy yonent mi aleyhi salaatu salaam bala mu demaat mu ne faraahu bi yonent mi aleyhi salaatu salaam après ci mu gis ko mu ne ko fa mu ne ko maa xallafak mu ne ko Abdallah ibn Rawaha lu tax nga ñëwaat lu tax nga dëpp fa qaala ujammi'u ma'ak mu ne ko damaa bëggoon a julli ajjuma ji ak yow moo tax qaala mu ne ko la ghadwatun aw rawhatun xayrun min ad-dunya mu ne ko am xëy wala ngont ci yoonu yàlla de xayrun moo gën min ad ci àddina wa ak li nekk ci biir yépp am na ci beneen riwaaye boo xam ne ba léegi bon yaa problème ndax alxajjaaj moo fa nekk mooy même càllale bi la ndax foofu Euh, euh, euh, mooy imaam ahmad dane xaddathana abu muawiya mooy presque même càllale ak bu imaam at bi ñoom ñoo bokk càllale fii mais imaam at-tirmidhi pas ci abu direct la ko jële ah non non imaam ahmad moo ne xaddathana abu muawiya rahmatullah alayhi qaala qaala mu ne xaddathana al-hajjaj al-hajjaj ibn arta al-hakam jële jalma al-hakam an miqsamin mu jële ci miqsam an ibn abbaas mu jële ci seydna abdullah ibn abbaas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdallah ibn rawaha fi sariya fa waqafa dhalika yawm al-jumu'a qaala fa qaddama ashaabahu wa qaala ataxallafu fa usalli ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-jumu'a thumma alhaquhum mu ne moom seydna abdullah ibn abbas mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa yónne abdullah ibn rawaxa ci benn sariya nee na mu dëppoo nag tombe mu nekk bésu àjjuma xaala mu ne fa qaddama asxaaba mu jiital moom seydna abdullah ibn rawaxa mooy ñi mu àndaloon ngir ñu jiitu moom après ngir mu dellu ngir dem ci yonent mi alayhi salaatu salaam moom àjjuma après mu daldi leen dabaat mu ne bi mu defee lool falamma salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi yonent mi alayhi jullee ba pare jiite nit ñi julli àjju ba pare bi mu tourné mu gis Seydina Abdullah ibn Rawaha ci biir mbooloo mi mu ne ko maa manaaka an taghdu ma ashaabik lan moo tax lan moo la teree xëy ak sa mbokk yi ñi nga àndaloon lan moo tax àndoog ñoom nga ba gisaat fii qaala mu ne ko aradtu an usalliya ma'aka al-jumu'a li tax mooy damaa bëgg a jullee yow àjjuma ba pare après dama leen di dabi summa alxaquhum qaala yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na mu ne fa fa qaala rasulullah seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ne law anfaqta maa fi l ardi jamian maa adrakta ghadwatahum ne ko boo dépensé woon mooy àjjuma gi ngëneel nga doon ut waaye ñoom ñoo la raw mooy le fait ñëwaatu ñu continuer waaw mu ne ko law anfaqta boo dépensé woon maa fil ard li nekk ci biir suuf si lépp nga dépensé ko ci yoonu yàlla lépp jami'an mbooleem seen maa te doo jote ghadwatahum seen xëy mi ñu xëy waaw akbar waaw nga nga nee la ko mooy topp ndigal moom dafa jàppoon ne waaw mu ngi ci ndigal li ba léegi mais mën na julli ndax jullee yonent mi alayhi salaatu salaam ya bokkul jullee keneen loolu naa ko am ba pare daal di dabar fële moo tax loolu bokk na ci liy wane ne ngëneel kenn du ko ute rek ci affaire yaakaar naa këne nii moo gën waaye kullul fadli fi ittiba'i awamiri rasulillah gépp ngëneel mu ngi ci topp li nga xam ne mooy eh, eh, eh, ndigalu yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi mel ni kam ne woon te loolu gisoon nañ ko ci début ba euh, saxaaba moom gisoon mu doon waaja ñàkkoon lool di yalwaan mu gis ne ko am doole la mu ne ko demal 15 jours bu ma la fi gis dugg ci àll bi ngir mën a liggéey uti loo xam ne dina ko mën a dina ci mën a euh, suturluwoo après dina ci mën a jàpp kenn du ko yor du tàllal loxo kenn du courber l'échine léegi mooy xam nga kook mën nga ne mais manoon na ne mais man 15 jours ni may def damay dem di ñëwaat di kiiwaat mais dafa def leen ko def ba mu ko gisee après quinze jours yi mu gis ko mu kontaan waa ji sol ay yére yu rafet defaru ba pare yor quelque monnaie ci ci ci ci poche bi di ko yëngal mu kontaan ne ko lii moo gën hein jël sa benn sa sa sa fas sa sa benn sémmiñ ak sa mbuum dem ci àll bi gor yi ay matt taxan ko ñëw di ko jaay loo ci amee jël moo gën ngay ñaan nit ñi jox nañ la wala xañ nañ la voilà loolu la nga ba ndax moom nga ne mais kii jour du gis yonent ma lay saat saam wala boog day kii loolu gis yonent ma nga xam ne ngàndum jaamu yàlla la mais digal li mooy lii digal li mooy lii voilà mu ne ko kon law anfaqta boo dépensé woon maa fil ardi jami'an li ci suuf si mbooleem seen maad rek taxat wa taxu doo jot seen ngont gi kon nag incha foofu lañuy yem pour tey ci li nga xam ne moo jëm kon ci génn géeg loolu léegi incha allahu taala ci jataay bii di ñëw ñu daldi continuer kon ginnaaw bu ñu génnee nan la demee ak ba ñu àgg ak lan moo xaw foofu la ca mu ta